الثلاثمائة واثنان وسبعون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت wala xatara ala qalbi bashar iqra'uu in shi'tum falaa ta'lamu nafsun maa uxfiya lahum min qurrati a'yun muttafaqun alayhi kon al-imaamul haafizu an-Nawawi rahimahullah mu dikkaat ak ñun fi ñu yemoon ci suñu buntu bi di chapitre 372 di baabu maa a'adda allahu ta'ala lil mu'minina fil janna bunt bi wax te mooy dernier bu chapitre chapitre bu mujj xaaj bu mujj ci li nga xam pàcc bu mujj ci riyad as-salihin mu ne ja'alana allahu minhum wa radiyallahu anhum amin suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu xadiis bu njëkk bi mille huit cent quatre mu ne woon waan jabirin mu ko doon jële ci seydina mawlana jabir ibnu abdillah bunu amr ibn haram radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma an jabir radiyallahu anhu law qaala annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'kulu ahlul janna fiha wa yashrabun wa la yataghawwatun wa la yamtakhitun voilà loolu liñ fàttoon wax mooy xam nga ñuy lekk fii ci kaw suuf lépp lu ci war a génn buy génn xet ga du neex waaw lekk gi buy génn xet ga du neex tuur ndox mi la nga naan buy génn xet ga du neex waaye xatta yenn nga am da koy géex sax xet ga du neex waaw ajjana nag c'est le contraire moom du génne noonu du génn comme yi ma fi wax nii yépp ci yaram wi lay génn noonu def ay di di mel ni ndox muy wis comme ab lay buy ndox muy wis mu nekk parfum boo xam ne moo gën a neex ci parfum yi allahu akbar <laughs> waaw tey ñu war a gis hadith bi ci tegu ba léegi di wax ci yi nga xam ne moom la borom bi waajalal nit ñu sell ñi ca aljana ja'alana allahu minhum mooy hadith mille huit cent quatre-vingt-un mu ne wa an abi hurayrata yi mu ngi koy jële ci sayyidina mawlana alhafidu dawsiyu di sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala allahu taala yonent ma lay saa saam ne borom bi nga xam ne moo kawe te yëgul nee na loolu mooy xame ci lan hadithul qudsi abdullah hadis boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam danaan yàlla nee na walla nga gis mook bi niñ naan fii ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla benn mooy ci li nga xamante ne moom lay toxal di ko jële ci boroomam tabaraka wa mu ne kon fii kon hadithul qudsi mu ne boroom bi tabaraka wa ñu barkeel te kawe qaala allahu taala borom bi nga xam ne paale naag waxu xamul dara ak ñi ko xamul la ñuy wax te mooy ci kawe ta kawem ta euh, jógawul ci yéeg nee na a'dadtu préparel naa a'dadtu waajal naa li ibadi salihin ñeel sama jaam yi nga xam ne ñooy salihuna yi ñu ne kitaabu riyad as-salihin ta'ala Allahu min <laughs> amin boroom bi nee na waajal naa sama jaam yi nga xam na saalihiina ñooy ñu baax ñi ñu sell ñi maa loo xamante ne nii laa aynun raat bët masu koo tegu ci yu neex yu bët di gis bët masu cee tegu wala udunun sami'at waaye it loo xamante ne nii nit ñi li ñuy dégg lu neexe noonu nopp masu koo dégg wala xatara tamasola rot ala qalbi ci xolu bashar mindéef mu ne waqra u jàng leen in shi'tum bu leen soobee fala borom bi lam wax ci suratu sajda aya 17 fala ta'lamu xamut nafsun benn bakkan maa la nga xamante ni nii ukhfiya moom lañ ko nëbbal waajalal ko ko lahum ñeel leen min qurrati ayun ci luy seral seen bët mooy xéewalu àjjana lu ñu la ci wax fii loo ma a imaginer imaginer sa xel yow doomu aadama bi ma mënu koo daj waaw lépp luñ la ci wax sa xel manula daj dëgg dëgg la yàlla waajalal ñooñu waaw te di nga gis loo xamante ne ña fay dugg insha allah ja'alana allahu minhum ma la aynun loo xam ne suñu bët ma su cee tegu wala udunun bu dee côté nopp nopp lu ñuy dégg moom dégg-dégg mag ñu dégg lu neexe noonu waaye suñu xol lay seral suñu xol nga xam ne da ngay doy da naan man moom fiix woo xam ne téyow paradis quoi tout amoo luy souci loo xam ne masula rot ci xolu jàmm mu ne loolu jàngaleen bu leen soobee loolu boroom bi lii mu wax nii ci alquraanam bi sax wax na li nga xamante ne mooy lu mel nii mu ne bi muttafaqun alayhi al imaamu al xaafiz al buxaari na ko noon taalibeem al imaamu abul xuseyn muslim ibnu al xajjaaj rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dong moo kaa solo la déedéet sëriñ al imaamu ahmadu non ñoom ñaar kese ñu ne la déedéet seen sëriñ ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal solo na ko lu jiitu na ko noon seen mbokk seen taalibe ñoom ñaar ñëpp imaamu Bukhari imaamu Muslim seen taalibe bi di imaamu Tirmidhi <coughs> solo na ko na ko noon al imaam ibnu Maaja al-Qazwini al imaamu rahmatullahi ala al jamii al imaamu al Bukhari andi na ko ci bërëb yu bari ah, bon kitaabu bad'il xalqi baabu maa jaa fi sifatil janna anna ko tamit ci kitaabu tafsir tanzil as-sajda baabu qawlihi fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum andi na ko foofu ak kitaabu tawhid baabu qawlillahi ta'ala yuriduna an yubaddilu kalama allah voilà buñ jëlee bi nga xam ne mooy kitaabu tafsir tanzilu as-sajda baabu qawli fala qawlihi ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum imaamul Buxaari abu abdillah rahimahullah mu ne haddathana Ali ibn abdillah mu ne nettali nañu suñu sëriñ Ali ibn abdillah di ibn Ja'far ibn Najiih ibn Bakr ibn Sa'd as-Sa'di mawla Abul Hasan al-Basri siyo woon ci Ali ibn al-Madini rahimahullah sëriñam bu mag bi gane àdduna 161 génn na àddina 234 rahimahullah qaala mu ne haddathana Sufyaanu mu ne kii nettali mooy Sufyaan di Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaaliyu mawla Abu Muhammad al-Kuufiyu al-Makkiyu sëriñ waa Hijaaz gane àddina 107 génn àddina 198 rahmatullahi alayhi an Abi Zinaadi mu jël ko Abu Zinaadi Abdallah ibn Zakwaan al-Qurashi Abu Abdirrahmaan siiwoon ci Abu Zinaadi gane àddina 64 sadran rahmatullah alay an il araj yi mu jëla ko ci al araj ne abdurrahman ibn hurmuz ibn kaysan al araj abu dawud ñi ne abu hazim ñi ne abu muhammad rahimahullah génnaan ne cent dix-sept an abi hurayrata mu jëla ko ci al hafiz ad-dawsi al yamani sayyidina wa mawlana abu hurayra cinq mille trois cent soixante-quatorze cinq mille trois cent soixante-quatorze ah, hadith la riwaaya ci musnad baqi ibn Makhladin rahimahullahu ta'ala wal aktharuuna fi riwaayatil athar Abu Hurayrata yalihi ibnu Umar wa Anasun wal bahru kal Khidri wa Jaabiru wa zawjatin Nabi loolu imaam As-Suyuuti wax tête de liste ki ëpp lu mu solo nga xam ne ñu solo ay mille de hadith cinq mille trois cent soixante-quatorze hadith mooy Sayyidina Mawlana Abu Hurayra al-Hafiz al-Yamani ad-Dawsi génn àddina la 59 ci xilaafa Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala qaala Allahu tabaaraka wa ta'aala a'dadtu li-ibaadi s-saalihiina maa laa 'aynun ra'at wa laa udhunun sami'at wa laa khatara 'alaa qalbi bashar qaala abu hurayra iqra'u in shi'tum falaa ta'lamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurrati a'yun voilà lii bu ne qaala abu hurayra fii lu muy wane te ne sëy na abu hurayra moo wax lool ne leen bu ngeen bëggee am ci loo xam ne ci alquran loo xam ne moo lëkkaloog wax jii nii nga xam ne hadithul qudsi la mooy lii jàng leen bu leen soobee ayo jàng leen <laughs> mu ngi noonu alhamdulillah kon noonu la ko al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi ndi kanta al imaamu kanta al imaamu Muslim al imaamu Abul Husayni Muslim ibnul Hajjaaj ñetti version idan lay na rangale comme ni nga xam ne moom noona la def muslim mu ngi ni kitaabul jannati wa sifati na'iimiha wa ahliha mu ne haddathana Sa'id ibn Amr al-Ash'athi Sa'id ibn Amr Amr mu jël ko ñaari sëriñam di al-Ash'athi rahimahullah di Sa'id ibn Amr ibn Sahl ibn Ishaq ibn Muhammad ibn al-Ash'ath ibn Qays al-Kindi maamam mooy al-Ash'ath ibn Qays sahaaba bu siiw boobu kii nag Sa'id mooy Abu Usman al-Kindi al-Ash'athi al-Kufi génn na àddina deux cent trente rahmatullahi alayhi wa Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaysama an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala génn na àddina cent soixante génn na àddina deux cent 32 qaala Zuhayr rahmatullahi alayhi ma mu ne sama sëriñ bu mujj bi di Zuhayr mi nga xam ne jëlee na ci moom lépp 1000 hadith rahimahullah moom dana haddathana noonu la ko waxee moom dana nettali wa qaala Sa'id kanta Sa'id ibn Amr al-Ash'athi moom dana akhbarana xabaare nañu Sufyan mooy ibn Abi Uyayna mooy ibn Abi Uyayna ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali an Abi Zinad gis mooy comme Imam al-Bukhari bi fi rahmatullah ala aljami an il araji gis nañ leen an abi hurayrata radiyallahu ta'ala an iljami an innabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala qala allahu azza wa jalla a'dadtu li'ibadi as-salihina ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wala xatara ala qalbi bashar misdaaqu daalika fi kitaabillah voilà li mu ne lii dëggal loolu ci téereb yàlla bi mooy fala ta'lamu nafsun ma uxfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kaanu ya'maluun allah <laughs> kon hadis yaa ngi nii jarul ñuy gis yeneen càllale yi yeneen façon yi ma ko ëndee lii nii baax na wa lillahil hamdu wal minna kon taxrij baa kon hadith bi lëkkaaleem ak suñu bunt bi leer na mooy bunt bii di leeral li nga xam ne moom la borom bi taala daal di waajalal way ngëm yàlla yi ca àjjana euh, fii Seydina Abu Hurayra di ñu toxalal radiyallahu anhu ci yonent bi sallallahu alayhi wa wax joo xam ne boromam moo ko wax muy hadithul qudsi mu nekk mbëkte bushra la ngir jaam yi mu xamal ko yeneen tam ngir mu xamal ko jaam yi moo tax yeneen saa saam xamal ñu ko waaw ne qaala allahu taala borom bi tabaaraka wa taala nee na a'dadtu préparel naa borom bi ci boppam moo ne man maa waajalal li ibaadi saalihiina ñeel sama jaam yi nga xam ne ñooy ñu sell ñi maa loo xamante ne nii aynun ra'at mooy. lépp loo xam ne bët lu neex ci xool ak lu muy bànneexoo ci xool loo xam ne masu ko gis walla udunun bu dee côté noppu lees bi yégg masu la am côté xol nga xam ne mooy centralu lépp waaw sama xol féex na waaw nit ki bu xol yi féexee gis li yaram bi yëpp day synchronisé am péex mu féex nekk ci mu péex waaw allahu akbar waaw <laughs> mu ne yooyu yëpp nag loo xam ne ci xol bi walla préparé naa loo xam ne nopp ma su koo dégg bët ma su koo gis nopp ma su koo dégg xol ma su koo daj ma su la rot ci doom xolu doomu aadama waaw bashar mooy mbindeef am na nag riwaay yoo xamante ne ni al imaam ibnu Mas'ud soloon na xadiis mel nii comme ni imaam al na Hajar wax ne hadith ibn Mas'ud dafaa yokku leen wala ya'lamuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal waaw waaw mu ne lool akhrajahu ibn Abi Hatim mu ne al imam ibn Abi Hatim dafa solo hadith ibn Mas'ud buy wax lu mel nii waaw foofu imam ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu daal di fay indi loo xamante ne nii mooy euh, ab yokku boo xam ne amuñu ko ci eh, ñun riwaay yi nga xam ne xadiis yi nga xam ne moom lañ yoon mi mu ne foofu yonent bari saat saam dane loolu yàlla waajalal nit ñi ak ñay dem àjjana wala ya'lamu loo xam ne xamu ko malakun muqarrab du malaaka mu jege wala nabiyyun mursal du yàggante ne ab yonent bu ñu yónni waaw alayhi salaatu wassalaam mu ne li imaam Nabi Xaatim moo ko solo mu ne warak lii nag ah mu ne euh, imaam alhamd hajar mu ne lii wa huwa yadfa'u qawla man qaala innama qiila al bashar li annahu yaxturu bi quluubi al malaa'ika waaw mu ne wal awlaa hamlu nafyi fiihi ala umuumihi fa innahu a'zamu fi nafs waaw mu ne day dàq kon euh, riwaay ibn Mas'ud bi de xadiisu ibn Mas'ud bi radiyallahu anhu day dàq waxu ku ne Euh, dana yeneen saa saam borom bi dane bashar parce que loolu mooy mbindeef yi doomul aadama yi waaye mooy loo xam ne seen xol masu koo daj ci neexaay ñu ne loolu malaaka yi bokkuñ ci parce que ñoom dinañ ko daj dina dot seen xol ñoom loolu neex googu mu ne lii da koy dàq parce que dane mu malakun wala ya'lamu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal xamu ko yonent malaaka boo xam ne bu jege la du yàggat du yàggante ne yonent mu ñëw na alayhi salaatu wassalaam mu ne kon li gën a mooy hadis bi dañ koy teg ci ni mu joyoo waaw fala ta'lamu nafsun waaw waaw nakira ci sighatu nafi yoo xam ne la xamul nafsun nga xam ne day joyal ci sighul umum yi lay nga am day joyal benn bakkan moo xamut la borom bi waajalal ah li nga xamante ne nii mooy jaama bi waaw allahu akbar euh, xam nga euh, euh, lii bon al imaam al Mughira loolu nañ bàyyi ba foofu waaw nañ bàyyi ba foofu doon na nettali mu ngi ci xadiis boobu mu ci Sahih imaam Muslim imaam Tirmidhi di wax yonent bi alayhi salaatu salaam al-Mughiratu ibn Shu'ba radiyallahu anhu ah ah Muusa mooy bi mu laajee yonent moom mooy xadis mille huit cent quatre-vingt-trois bi hmm? laaj waa boroomam ne ko waa kan moo gën a suufe ci waa àjjana wàccuwaay ah waaye imaam al-Haafiz Hajar lii nii xadis bii nii wa waqaa fi hadithin axar mooy lan moo waraloon yeneen saa bi alayhi salaam jàngal ñu lii mu ne rot na ci beneen hadith anna sababa hadha al hadith que ne mooy sababu wurudil hadith lañ koy woowe li tax hadith bi rot bu dee ci alquran sababu nuzul sababu sababu nuzul sababu nuzul ci wàllu alquran dañ naan sabab bi Euh, mu wàcc loolu moom la mu fassiru nay wax bon am na beneen xeetu sababu nuzul bu nit yàlla yi di wax que mooy aay bu bu wàccee ana ban xaal la yonent bi alayhi salaatu salaam nee woon ak lu ko waraloon ci moom loolu bon boobu nag ñoom bu ñuy wax loolu bokkul ak mufassiruna yi bu ñuy wax sababu nuzul ñaar yooyu bokkuñu yooyu beneen affaire la boo xamante ne général sax gaa yi ko mais ñoom dañ koy tudd nitu yàlla yi radiyallahu anhum te moo tax yenn aay yi da ngay gis sax aay yoo xam ne dangay foog ne borom bi mooy wax ak yonent bi alayhi salaam ndeke loo xam ne yonent bi alayhi salaam ci boppam moo ko doon wax borom bi jël ko wax ko comme si boo gisee nii foog ne borom bi mooy wax yeneen bi alayhi salaam lool mais bon loolu taxu ñoo jóg quoi waaye lii dañuy wax côté alxuraan sababu nuzul côté bii xadis sababu wuruudil xadis li tax mu ne kon rot na ci xadis beneen xadis que ne li ta li waraloon xadis bi moo am na Musa alayhi salaam que ne Seyna Musa xam nga xadis Seyna al-Mughira bi ah euh, wax ne Seyna Musa dafa laaj ki gën a suufee wàccuwaay ci euh, àjjana voilà kon mu ngi noonu lii nag li imaam al imaam al-Bukhari euh, Euh, riwaay yi ngi sàng ma qaala Abu Hurayra ne sayna Abu Hurayra nee na aywa iqra'u in shi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun aaya boobu moom la borom bi di wax hmm, ci suuratu sajda tatajaafa junubuhum anil madaaji'i yad'uuna rabbahum xawfan wa tama'an wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun falaa ta'lamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bimaa kaanuu ya'maluun voilà muy tagg ñooñee nga xam ne dañ doon julli timis saxaaba ya radiyallahu anhum di xaar yonent bay saar saar julli gee di nelaw di dajantu mu ne tatajaafa junubuhum ñu ngay dagaan di woo di sant di jullil di bàkk di wéetal seen boroom xawfan ci ragal sànjam watamaan xemmem boroom bi ak ngërëmu boroom bi waaye ragalam sànjam sawaraak yooyu wa tamaan la lam leen dik buñ ko toppee muy aljanaak lu ko raw wa mimma razaqnaahum yunfiqun te ci li nga xam ne moom lañ leen wërsëgal hmm, mooy dañ leen dañ ciy dépenser waaw lu ñu jël lépp joxe waaye nag lu raisonnable ak loo xamante ne lu tegu ci xikma waaw loolu ñoom loolu la def wa mimma razaqnaahum te ci li ma leen wërsëgal yunfiquuna moom la ñuy def ñoom lii lañ doon liggéey ci kaw suuf léegi nag borom bi na nag falaa ta'lamu nafsun benn bakkan xamul maa li nga xam ne ukhfiya lahum ñii nii ñoom laa leen waajalal te daa ko maa innamaa yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha xarru sujjadan wa sabbahu bi hum laa yastakbiruna après tatajaafaa rabbahum xaw wa tama'an mu ne na war a wax falaa benn bakkan xamul maa la nga xam ne ukhfiya lahum moom laa leen nëbbal dencal leen ko waajalal leen ko préparer leen ko waaw cay xéewal min nekk ak pay nag bimaa xam ne moom lañ doon nekk doon ko loolu laa leen faye ci sama ngëneel kese waaw defal leen lii waaw kon nag bokk na kon li yàlla li mu eh, eh, dencal waa àjjana loo xam ne mooy c'est inexplicable waaw mooy c'est inexplicable waaw loolu kenn mënu ko expliquer waaw mooy manoo ko la làmmiñ yi ak làkk yi ñu yor dafa lott ci di ko di ko di ko di ko di ko exprimer di ko wax waaw waaw moom dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo laaj laaj <laughs> eh, eh, dañoo dañoo dañoo dañoo lott ci di décrire li nga xam ne moom la boroom bi waajalal nit ñi min qiratu min min qurrati ayun waaw kon nag àjjanaa ngoog <laughs> tilkal jannatu tilkal jannatu allati ah hmm? loolu mooy àjjana bi nga xamante ne ni moom la borom bi waajalal ñi nga xamante ne ñooy way jaamu ko ci allahu minhum kon ñu gis kon lëkkaale bi dafa leer nañ borom bi ci boppam moom ne nañu waajalal na waa àjjana loo xamante ne nii moom waaw loolu yii yépp du ci du ci euh, duñu ko kii quoi seen xel du ko du ko jote waaw allahu akbar wallahu taala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab bët yaak nopp ya kon bii di ñëw insha allah ñu xool beneen boo xam ne moom la yàlla waajalal ñële kon bii moom dañu koo cax dañu koo dañu koo wax ndax du dañu koo bañ wax ngir am lum ñu xañ déedéet mooy ñun suñuy suñuy kii manula jëli mbir mi yëpp ba natt ko dëgg-dëgg la yàlla waajal waa àjjana waaw akbar walla sërëy laa ilaha illallah kon nag ñu yem noonu bii di ñëw insha allahu taala ñu gis hadith 1882 ba léegi bu mawlana abu hurayra